أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا من أمسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وآ فكلوا منها وأطعموا القانط والمنكر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخر سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله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 ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci rentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul hajj wal jaami'u sahiih wa amiirul mu'miniina abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari suñu jotaay bi wees gisoon nañ ci baabu tawaaf ala wudu buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu tawaaf ci kaw njàpp maanaam mooy ne njàpp dafa nekk loo xam ne dafa war ci euh, tawaafu kaaba gi ñu gisoon ci hadiisu sayyidina euh, sayyidatuna Aisha ummul mu'minina anha mi nga xamante ne moom la doon wax naan awwalu shay'in bada'a bihi hiina qadima annahu tawadda'a thumma taafa bil bayt neenante bi sallallahu alayhi moom la njëkk def bi mu yegsee moom mooy tawaaf kaaba maanaam dafa dafa ñëw dafa jàpp daal di topp nag mu daal di tawaaf kaaba gi naka loolu gisoon nañ ci baabu wujubu safa wal marwati wa ju'ila min bi nga xam ne moom mooy wax ci war gi nga xam ne moom la war di daw diggante safa ak marwa te dañ ko boole ci mandarga yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala màggal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci hadith Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ñu ne laaj na mu dama laaj soxna Aysa ummul mu'miniina radiyallahu anha ma ni ko xoolal aaya bi doon wax naan inna as-safaa wal marwata min sha'aa'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamara falaa junaaha alayhi an yatawwafa bihimaa naka Safaa ak Marwa dañoo bokk ci mandarga yi mbir yi maam mbir yi nga xam ne moom yàlla da leen a màggal képp koo xamante ne kon da ngaa aj Kaaba gi néegu yàlla bi wala boog nga umra ko du aay moos nga daal di koy tawaaf léegi nag ma daal ni kon ma daal ni koy wax ne kon day ndekete aayul dara nit ki eh, bañ a tawaaf eh, kaaba gi ba bañ a tawaaf bañ a a bañ eh, baagante diggante safa ak marwa mu ne ko bi sama xulta yab na yab aka ñaaw li nga wax yow sama doomas mbokk mu jigéen maanaam yow sama jarbaat mu ne ko gis nga bu doon loolu moom li nga wax loolu la danaan laa junaha alayhi allah yatatawafa bihima danaan ko bu doon loolu la danaan kon de aayul ci ngeen bañ a tawaaf maanaam ngeen bañ a baagante diggante Safa ak Marwa waaye nag dafa waaye dañ ko wàcce woon ci waa Lansaar maanaam ba li nga xamante ne moom mooy hadis ah, boobu jeex ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ko wàcce woon ci ñoom ci waa Lansaar ak ci muhaajiruuna yi radiyallahu anhum ajma'in gisoon nañ tamit baabu ma jaa fi sa'i bayna Safa wal Marwa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu safa ak marwa te sayyidna Umar ibn Bisan ci wax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bimu noon as-sa'yu min daari bani Abbad ila zuqaq bani Abi Husayn ne euh, kon daw gi diggante safa ak marwa ci kër bani Abbad la ba ci euh, ruq maanaam mbedd bu sew ruq woowu nga xamante ne moom mooy ci waa bani Abu euh, Husayn ñu gisoon ci fi nga xam te ne moom la wax ne ka mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha taafa at-tawaaf al-awwal xabba thalathan wa masha arba'an wa kaana yas'a batna al-masil idha taafa bayna as-safa wal-marwa maanaam ne sayyidna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu daan tawaaf tawaaf bu daan njëkk def mooy bu daan yegsi ñetti jéego ñetti wër yu njëkk yi daf ko daan gaawtu da maanaam da ko daan gaawtu da ko daan euh, waaxu waaye ñeenti yeneen yi ci tegu nag mu daal di koy dox naka noonu la daan gaawtoo digg maanaam ci bu nekk ci digg euh, euh, sew rek nga xamante ne maanaam mooy xur wi nga xamante ne ci diggu xur yi nga xam ne moom moo nekk ci diggante Safa ak Marwa maanaam boobu moom daf ko daan gaaw dox dox bu gaaw comme ni nga xam ne noonu lañ gise woon maanaam ñaari wàll yi nga xamante ne foofu moom mooy la ñuy dox dox bu gaaw bi gisaatoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma boo xamante ne eh, dañ koo laaj ci mbirum nit koo xamante ne dafa daf safa dafa dafa ah, dafa dafa ah, dafa tawaaf kaaba gi waaye nag dowul diggante safa ak marwa ndax mën naa dikkee soxnaam moom mu laan ah mbir mi demut noonu de ndax qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa tafa fa taafa bil bayti sab'a wa salla xalfa al rak'atayni fa taafa bayna as-safa wal fa taafa bayna as-safa wal marwati sab'a laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne ah ñeent bi de sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu yegsee dafa daal tawaaf kaaba gi juróom-ñaari yoon daal daw daal di julli ñaari rakkaat ci ginnaaw. Euh, maqaamu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ginnaaw gu mu daal di dox daw diggante Safa ak Marwa maanaam mu baagante fa juróom-ñaari yoon te nag dëgg dëgg nag nekk na ci yéen maanaam ci ndawal yàlla nekk na ñeel leen ci jëmmi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam roykaay bu rafet maanaam lii mu wax nii loolu lii mu def nii loolu la ñu tuddee iqtibaas maanaam mooy da ngay wax ci sa biir wax nga daal di wax ab aaya alquran wala nga wax ab hadith maanaam saa wax ne yàlla wax na wala yeneen nee na. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu mun ki nga xamante ne moom mooy ki solo xadis bi te moom mooy Amr ibn Dinar al-Makkiyu rahimahullahu taala waaye mu ne mujj gi ñu wasalna Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma maanaam dañ ko laaj sayyidina Jaabir ibn Abdullah tamit radiyallahu anhuma maanaam ndax kooku mën naa jege soxnaam ba tey te fekk dafa tawaaf kaaba gi dong ndax waaye nag dawagul diggante safa ak marwa mu ne laa yaqrabannaha hatta yatufa bayna safa wal marwa bu mu ko jege mukk fekk rek maanaam dawagul diggante safa ak marwa naka noonu xadis boobu muy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma moom la indiwaat naka noonu indi woon na xadis sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne tamit euh, Asim euh, moom moo ko laajte moom mooy al ahwal Asim ibn Sulaymaan al ahwal rahimahullah neen da wax sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ne ko akuntum takrahuna as-sa'ya bayna as-safa wal marwa ndax da ngeen doon sib di bañ di dox daw diggante safa ak marwa mu ne waaw naam mun na ndax lu tax mu ne li annaha min sha'a'ir li annaha kanat min sha'a'ir al-jahiliya ndax dafa bokkoon ci yi waa jahiliya yi maanaam jamonoy eh, caaxaankat yi ñu réer ñi maanaam liñ daan doxale eh, dafa dafa bokkoon ci seen mandarga yooyu moo tax ñu ko daan def ba buur yàlla wàcce subhaanahu wa ta'ala aaya bi doon wax naan inna as-safa wal marwata min sha'a'irillaah fa man hajja al-bayta aw i'tamara falaa junaaha alayhi an yattawwafa bihimaa naka noon gisoon nañu hadiis sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallaahu anhumaa mu ne innamaa sa'a rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallama bil bayti wa bayna as-safa wal marwa liyuriyal mushrikiina quwwatahu maanaam mu ne boo gisee mu ne mu ne yonent bi daal sallallaahu alayhi wa sallam boo gisee daal mu doon daw maanaam li mu dëgg dëgg maanaam mu daw diggan maanam kaaba gi maanaam mu wër ko wër goo xam ne wër gu gaaw la naka noonu tamit muy daw diggante Safa ak Marwa da doon wan rek yii fii ñi nga xamante ne maanaam bokkaalekat yi wan kattanam nag léegi nag ñu war a gis nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabul taqdil haidul manasika kullaha illa at-tawafa bil bayt wa iza sa'a ala ghayri wudu'in bayna as-safa wal marwa mu ne baabun buntu ngi nii boo xam ne day wax ne taq bi dana eh, dana faj maanaam dana dana dana doxal dana wax taq bi dana matal maanaam taq bi dana matal alxaid ki nga xam ne moom mooy aju mbërëg ji ki nga xam ne moom day gis mbërëg almanasika jaamu yàlla yi yépp yi ñu def ci aj kullaha ñoom ñëpp illa tawaaf lulul ne day lulul tawaaf bil bayti ci kaaba gi tawaaf kaaba gi dong wër kaaba gi rek la dul mooy kii nga xam ne dafay gis ay mbërëgam moom la dul def loolu nag dafa nekk maanaam lu ñu tuddee maxallu ijmaa la maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci daal di dëppoo léegi mu daal ci teg ne wa iza sa'a waaye su fekkente nag dafa dox dafa daw ala ghayri wudu'in ci lu dul ak njàpp bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa maanaam muy leeral ndax maanaam daw comme xamul wax na ak tawaaf ala wudu'in loolu gisoon nañ ko ne booy tawaaf moom faw da am jàpp léegi ndax charte boobu dafay dox ci diggante maanaam day dox ci mbiri ki nga xamante ne moom mooy daw diggante safa ak marwa acte bi nga xamante ne moom mooy kon acte bi njëkk bi moom mooy euh, ne ki nga xam ne moom mooy euh, euh, tawaaf kaaba gi daal kii mbërëg moom du ko def comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne maxallu ijmaa la ba mu def na xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ koo jàppee ni euh, loolu euh, dafa euh, maanaam maanaam karaxatu tahrim la maanaam ne képp koo xamante ne dafa tawaaf diggante kaab dafa tawaaf kaaba gi ci jigéen joo xamante ne dafa gis mbërëg bu tawaafee kaaba gi tawaafam dana wér waaye nag day rend deret maanaam waaye nag ki nga xamante ne moom mooy ñeneen ñi ci def ñëpp ñoom àndu ci loolu comme liñ ko gise woon bi ñu nekkee ci kitaabul xayda naka noonu fii nag muy wax tamit diggante daw diggante safa ak marwa muy wax ne loolu ndax mën na nekk waaw wala déet fekk yoroo njàpp maanaam kon bu boobaa jigéen ji du gis mbërëg it kon boobaa daf ci génn ndax bu fekkente ne dana def lépp ba mu def daw diggante ta safa ak wa kon mooy diggante safa ak marwa njàpp waru ci comme ni nga xamante ne loolu moom mooy li ëpp ci borom xam rahmatullahi alayhi wax ba mu des al imam al hasan al basri rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne tawaaf maanaam dox daw diggante safa ak marwa ginnaaw bi bañ koy def mooy ginnaaw ba ñu tawaafee kaaba gi ba noppi loolu li muy tekki moom mooy charte yi ñu teg ci kaw tawaaf kaaba gi moom mooy charte yi ñu ci teg te loolu wax la tamit ci lenn ci xanaabila lay rahmatullah alayhi ngir ne dañ koo soxal ci imam ahmad ibn hanbal waaye mazhabu xanaabila yi rahmatullah alayhi moom day dëppoo mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen mazahib yëpp moom mooy ne daw diggante safa ak marwa maanaam njàpp nekku ci charte comme ni nga xamante ne noonu la nekkee charte ci tawaaf kaaba gi maanaam te Hanafi rahmatullah alayhi ñoom ne du du charte ci tawaaf kaaba gi waaye waajib la ci maanaam dafa war rek ci tawaaf kaaba gi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad al-Kalaa'i rahimahullahu ta'ala al-Misri mu ne qaala akhbaranaa Maalik mooy imaamu daaru hijra an Abdurrahman ibn al-Qasim di euh, sët ci euh, Seydina Aboubacar radiyallahu anhu Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Aboubacar as-Siddiq mu ne radiyallahu anhum an abihi mu jëlee ci baayam te moom mooy al-Qasim ibn Muhammad bokk ci fuqaha as-sab'a yi ah, euh, maanaam di sët ci Seydina Aboubacar radiyallahu anhu al-Qasim ibn Muhammad ibn Aboubacar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum Euh, bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha euh, sab'a yi génn àdduna moom cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith yi tam nekk ci kutubu sitta comme ñoom ñii ñëpp ñoom ñii daanaka ñëpp bam def Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mu an Aisha muy ummul mu'minina ta'ala anha maanaam xadis bi kon dinañ gis ne waa Madina ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo maanaam Abdullah ibn Yusuf maanaam donte waa Misra la dëkkoon na Madina fu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam mu naan naxa qaala moom de nee na qadimtu ñëw man na ñëw naa makkata makka maanaam yegsi naa makka waa naa fekk man haa'idun damaa amee mbërëg walam atuf te tawaaf mu woon bil bayti ci néeg bi wala du du caageen bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa maanaam li tax nag tawaafu diggante safa ak marwa maanaam baagantewul diggante safa ak marwa maanaam moom mooy ne euh, ak bi maanaam umra bi nga xam ne moom la ñu war a def bu ñu yegsee wala boog tawaaf boobu nga xam ne moom la ñuy buñ ko boo ko defut diggante safa ak marwa waaye du ne jëmmi daw diggante safa ak marwa ci boppam moom mooy ne dañ ko cee chartal waaye euh, kon ndax ngir ne bu ñu yegsee umra boobu nga xamante ne moom lañ doon def umra boobu moom la defut maanaam comme li nga xam ne noonu la yeneen soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam defoon waaye moom mujj ko woon a def ngir ne dafa gise woon ay mbërëgam ca saraf comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon euh, kon euh, ngir ne tawaaf kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko fa fekkee daf ni ko euh, ana fisti ah bu nekk da ba pare daal di ko zaalika shay'un katab zaalika shay'un katabahu Allahu ala banaati Adam maanaam ba pare daal di ko isna'i ma taf'alu al-hajj ghayra annaki laa tatawuf yi bil bayti maanaam euh, defal maanaam mu ne ko way xakki euh, way ngal la yow ndo ndokk yow maanaam li la dal day yërë maanaam euh, tes voilà nga yow ngal la yow li maanaam lan la anafisi maanaam ndax da nga amee ay mbërëg waaw mu ne ko ah zalika amrun katabahu allahu ala banati aadama lii de mbir la moo xam ne yàlla dakaa bind doomu maam aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu wassalaam ba noppi daal ko ci teg nag isni ay maa yaf'alul haaj ghayra annaki laa tatuufi bil bayt maanaam defal mboolem li ki nga xam ne di aj di def lu dul ne rek yow doo tawaaf kaaba gi maanaam ci kaw loolu kon loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ ko tënkee diggante daw bi nag diggante Safa ak Marwa wax nañ ko léegi qaalat mu ne fa shakawtu ma jàmbat zaalika loolu ilaa rasuulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa qaala mu ne ko is'ali defal kama yaf'alu kenn ni nga xam ne noonu lay defee alxaaja ki aj ghayra lulul ne an na ne laa tatu fii doo tawaaf bil bayti ci kaaba gi hatta tathuri mbete nga laab maanaam kon lool day ware sart yi gi nga xamante ne moom lañu ñu sartal ci ne kii mbërëg kii gis mbërëg moom du tawaaf kaaba gi naka noonu euh, tawaaf kaaba gi moom maanaam sartam dafa bokk ci sart gi moom mooy ànd ak laab daw diggante safa ak marwa nag maanaam bokku ci alam xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-quatorze ak trois cent cinq euh, dina ko indiwaat cinq mille cinq cent quarante-huit ak cinq mille cinq cent cinquante-neuf imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent onze ñaari imam Abu Dawud indi na xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-deux imam An-Nasa'i indi na xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix ak trois cent quarante-huit ak deux imam Ahmad ibn Hanbal la ko hadith numéro vingt cinq mille huit cent trente-huit vingt-six mille quatre-vingt-cinq vingt-six mille trois cent quarante-quatre ak vingt-six mille trois cent quarante-cinq kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo na ko def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' qaala bil isnaad al-muttasil fii awal kitaab la haddathana Muhammad ibn al-Musanna moom mooy Abu Musa al-Zamin mu ne qaala haddathana Euh, Abdul Wahhab te moom mooy ibn Abdul Majid ibn Salt Abu Muhammad tamit mooy daxal as-Saqafi waa Basra moom itam mu ne qaala mu ne ha maanaam jóge nañ ci boobu càllale dem ci beneen càllale mu ne wa qaala li Khalifa maanaam mooy Khalifa ibn Khiyaat ibn Khalifa ibn Khiyaat al-Asfari rahimahullah euh, di waa Basra euh, rahimahullahu taala ñu koy dàqantale Shabab mu Abu Amr dañ ko Abu Bakr tamit mu siiwee ci Shabab al-Basri rahimahullahu taala bokk ci fukkeelu génération bi génnaat na deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Abdul Wahhab mu ne qaala haddathana Habib al-Mu'allim te moom mooy Habib mu Abu Muhammad tamit al-Basri rahimahullahu ta'ala di mawla Ma'qil ibn Yasar ñu ko wax al-Mu'allim comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu siiwee noonu ci Habib al-Mu'allim bokk ci juróom-benneelu génération bi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala Ata muy ibn Abi Rabah an Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne ahalla ahalla maanaam ahalla ahalla maanaam armal na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam huwa moom wa ashaabahu ashaabu ak sahaba bi bil hajji ci aj walay sate àndul woon nekkul woon maa ànd ak ahadin kenn minhum ci ñoom hadiyun hadiyu maanaam ku lu mu yóbbaale ghayru ah, nabi ku dul ghayru nabi ku dul yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa talha ak sayyidina talha Euh, muy euh, euh, Talha ibn Ubaydullah radiyallahu ta'ala anhu bokk ci kenn ci fukk ñi nga xamante ne ñoom lañ ay mubashiruna bil janna wa qadima mu daal di ñëw Ali sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu min al Yaman jóge ci Yaman maanaam tukkee Yaman boo maaxoo fekk mu ngi ànd ak moom al hadiyu hadiyu maanaam hadis bi gisoon nañ ko gisoon nañ tamit li nga xam ne moom mooy ñi li li ci aju woon fa qaala mu ne ahlaltu man day ahlaltu armal na bi maa ci li nga xamante ne ahal la moom la armale bi ci moom annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gise woon maanaam aj sa sa maanaam ci wala ca ihlal ci bu keneen loolu mën naa nekk comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon fa amara mu daal di digal annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu sahabaam yépp radiyallahu ta'ala anhu an yaj'aluha ci ñu def ko umratan umra wa yatuufu ñu daal di tawaaf maanaam mooy ñu def tamattu maanaam kon ñu daal di tawaaf summa topp yu qassiru ñu daal di euh, wàññi seen maanaam seen karaw yi maanaam kon loolu moom mooy ne ñu ñëwee dañuy tawaaf waaye bu ñu tawaafee du ñëm ci tawaaf dañuy tawaaf kaaba gi julli ci maqaama Ibrahima dem naan ci zam-zam bi daal di daw diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon loolu maanaam tawaaf bu mujj boobu nag buñ ci loppee ci lañuy mooy tawaaf maanaam mooy as-sa'yu daw diggante safa ak marwa loolu tamit dañ koy tuddee tawaaf ci ci làmminu alquran moom fala junaha alayhi an yatawafa bihima maanaam kon mu saa yu daw diggante safa ak marwa su noppee nag ñu daal di simmeeku maanaam bu ñu simmeekoo nag noonu ci la ñuy daal di wàññee seen karaw yi boobaa nag dañuy xam ne moom mooy li yelloo ñu wàññi karaw yi bañ koo wat ngir ne ngir ay fan kanam maanaam dañuy daal di euh, war a simmeeku carrément ci at ji bu boobaa ñu daal di am lu ñu wat bu boobaa. ngir ne suñu watoo carrément jamono jooju dootuñu amati loolu wat suñ paree maanaam kon ñu daal di koy gàtt wa wàññi wayax loo bu ko defee ñu daal di simmeeku illaa lu dul man képp ko xam ne kaana nekk na illaa lu dul man koo xam ne kaana nekk na maahoo de ànd ak moom alhadiyu hadiyu képp ku indaale wul hadiyu rek maanaam ku indaale wul hadiyu maanaam ne da bu bu bu bu umra noonu loolu mu loolu mu def loolu rek moo tudd umra maanaam su ko defee ba noppi mu mu daal di simmeeku loolu mooy li jaadu su fekkente ne indaalewul woon hadiyom maanaam bu boobaa li muy def mooy tamattu amma su indaale hadiyom nag bu boobaa dootul simmeeku te def xiraan moom ak ki def ifraat ñooy nuroo maanaam ndax ifraat tamit soo ko defee maanaam boo ñëwee doo simmeeku maanaam da nga ñëw rek euh, def tawaaful qudum maanaam mu nekk nuyu moo lool lool moom mooy euh, boobaa tawaaf euh, tawa tawaaful ah, maanaam qudum la doog wala boog tahiyatul masjid maanaam lay daal di nekk wala boog tawaaf awwal ahd bi Makkah maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy tuddee hmm. maanaam ci rawatina ci fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim maanaam bokkutul ak tawaafu umra hmm. léegi da ngay ñëw rek ngir nuyu damay doog a yegg si nuyu ci kaa nuyu gi maa ngi doog a yegg si hmm. boobu noonu dong lay doon léegi nag su ko defee nga daal di continuer nag maanaam dootoo simmeeku waaye bu boobaa tamit doo indi hadiyu maanaam jarul nga am hadiyu am maa nag ki nga xamante ne moom mooy xiraan maanaam moom bu boobaa tamit moom it noonu lay def sauf que day indaale hadiyoom amma ki nga xam ne moom mooy def tamatoo moom day simmeeku waaye bu boobaa foofu lay wutee hadiyu tamit euh, dégg nga mu ne fa qaalu ñu ne ko ñu ne ñoom ñu ne nantaliqu ah nañ dem nag ilaa minan ca minan wa zakara wa zak wa zakaru euh, euh, toq maanaam euh, sakaru ahadina kenn ci ñun yaqturu mu ngi toq maanaam mooy ndax dañuy dem mi nan fekk kenn ci ñoom ci ñun am na luy toq maanaam sakara mu ngi toq ci ci moom fa balaxa mu daal di yegg maanaam moom mooy rek euh, fekk amuñu maanaam simmeeku simeeku nañ simeeku nañ dañoo simeeku maam te fekk mën nañoo joteeg soxna yi waaw fa mu daal di jote lool di yegsi ci lool nag annabi yenente bi sallallahu ala nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko law istaqbaltu su ma ma dëgmaloon min amri ci samay mbir mi mastakbartu du ma woon dumoyu ba pare ma ahdaytu euh, du ma euh, du ma tamit indi hadiyu maanaam du ma def hadiyu maanaam mooy munoon naa def ifraat waaw walaw laa bul woon ne an ni naka man maa ngi dara ànd ak mun na àndoon nag man alhadiyu hadiyu bi la ahlaltu maanaam euh, wala boog maanaam la law istaqbaltu min amri mastadbartu maa ahdaytu maanaam doon moo woon indaale hadiyu bi maanaam loolu la maanaam mooy lan mooy su doon ne damaa jëm li mu bëgg maanaam bu doon ne bàyyiwuma euh, euh, maanaam loolu yent bi bëri na lu mu koy wax sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba yi radiyallahu anhum mooy suñu dëgmalool ci dara te dellu ma woon ginnaaw kon lii laay def maanaam moom mooy ne su doon ne am naa volonté bëggoon naa bañ a indi hadiyu doon ma woon indi hadiyu maanaam loolu la wax rek te du ma dellu ginnaaw ci loolu maanaam wax ji loolu rek la maanaam expression boobu dañ koy wax comme li soxna Aisha waxoon radiyallahu law istaqbalna am am amra mastakbarna wa ma ghasala an-nabi sallallahu alayhi wasallam illa nisaa'u masalan baat boobu maanaam mooy ne suñu dëgmalool ci mbir bi duñ dellu ginnaaw te kon bu boobaa kenn du sangu yenente bi sallallahu alayhi lu dul ay soxnaam maanaam loolu moom mooy rek su ma dugg su ma amoon su ma déterminé wu woon maanaam ne woon faaw lii lay def bu boobaa loolu lay def maanaam loolu la baat boobu di tekki maanaam moom mooy nag su ma dëgg ma loolu su ma demoon muy mbir kon door moo woon delluwaat ginnaaw te kon door ma woon indi hadiyu walaw laa te bu dul woon an an na maaye ne da ànd naag man al hadiyu hadiyu bi la axlaltu kon doon naa suñu ko man tamit maanaam ñoom ngir ne euh, xamuñu woon umra euh, ci weeru ak xamuñu ko woon daan ci jamono jaahiliya yooyu sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen nag loolu amul ma wérul simmeeku leen jamono yoo mën ngeen a def umra ci weeru ak loolu mën naa ne maanaam loolu nag moom moo tax ñoom loolu dana la jaaxaloon nan lañ mën a defee umra simmeeku di joteeg seen soxna yi ah, ba noppi <laughs> wëlbati ah bëgg bëgg a bëgg dem umra mais loolu bëgg dem aji dem bi nan mais loolu voilà déedéet yent bi ne leen déedéet sallallahu alayhi wasallam man benn moom mooy munoon naa bañ a indi hadiyu bu boobaa damay ifraat ñaareel bi ci des moom mooy bu ma indiwul woon hadiyu bi kon damay daal di simmeeku bu boobaa mën naa def tamattu maanaam mooy ne ñett yi yëpp loolu yëpp doog yent sallallahu alayhi wasallam da ko doon wax ngir dalal xelam ngir dalal xelu ñi ci des loolu tamit bokk na ci moom mooy ne léeg-léeg nit Euh, di kilifa di def dara maanaam euh, boo xamante ne ñëpp dañuy bëgg def exactement li mu def mu yëgal leen leen déedéet def leen leneen ba pare wax leen ne leen nag li ma def nii xëy na gënul sax yéen li ngeen def maanaam euh, ni ku voilà maanaam diversification boobu tamit baax na mu ne nag wax xaadar mu daal di nag gis mbërëg Aisha soxna Aisha radiyallahu anha fa nasakat mu daal di jaamu yàlla ci almanasik ci jaamu yàlla yëpp kullaha lépp maanaam mu def lépp lu ñuy jaamu yàlla ci aj rek mu def ko ghayra lulul annaha naka moom fa lam tatu tawaaful woon bil bayti ci euh, kaaba gi ci néegu yàlla bi fa lamma ba nga xamante ne tahurat moom la laab taafat ci la tawaafee bil bayti ci kaaba gi qaalat mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla le sallallahu alayhi wasallam tantalikuuna yéen ñëpp da ngeen di dellu bi xajjatin yóbbaale aj wa umratin ak umra wa man nag may dellu rek bi xajjin ci ak kese fa amara maanaam lii tamit day mooy dëgëral ne li tax maanaam omra gi mujjee def bokkut ak omra yi nga maanaam omra jaamu yàlla kese la maanaam du woon omra ngir tamattu wala boog ngir ah, xiraan maanaam lii da koy dëgëral mooy fa amara mu digal nag Abdurrahman muy uh, ibn Abu Bakr radiyallahu anhuma muy muy muy muy magam an yaxruja ne na génn maaha ànd ak moom ila Tan'im ca Tan'im ah foofu la ñu tuddee uh, uh, masjid Aisha waaw maanaam euh, ca Tan'im moom ci euh, xaram bi fi muy fi muy tàmbalee nee na faatamarat mu daa di umra ba'dal xaj ji ginnaaw aj ji xadis euh, bi gisoon nañu ko xadis numéro mille cinq cent soixante-huit mille cinq cent soixante-dix dinañ ko gisaat mille sept cent quatre-vingt-cinq deux mille cinq cent cinq sept mille deux cent trente ak sept mille trois cent soixante-sept imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent treize Euh, indi na ko tamit xadis numéro mille deux cent seize juróom benn juróom ñaari yoon juróom juróom yoon bokk ak mille deux cent dix-huit benn yoon maanaam imam Abu Dawud indi na ko euh, xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-cinq ba mille sept cent quatre-vingt-neuf yoo xam te ne mille sept cent quatre-vingt-six moo ci nekkut din indi na ko tamit xadis numéro mille neuf cent cinq imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 2712 2763 2850 2994 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 2983 74 imam Ahmad indi na ko lu bari ñu gis ne kon hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko mu des imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jami' mu ne qaala haddathana Mu'ammal ibn Hisham te moom mooy al-Yashkuri Abu Hisham al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 253e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci fukkeelu génération mu ne qaala haddathana Isma'il te moom mooy ibn Ibrahim Maqsam al-Asadi gën a fiiwe ci ibn Abu Bishr ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala an Ayyub muy ibn Abi Tamima as-Sakhtiyaani an Hafsa mooy bintu Sirin annaha qaalat moom mu ne kunna nekkoon nañ namna'u daan tere awaatiqanaa suñu jigéen ñi an yaxruj na ci ñu génn fa qadimtu ma daa di fa qadimat mu daa di ñëw nag imraatun ab jigéen boo xamante ne maanaam ci saxaaba yi la bokk radiyallahu anha nee na fa nazalat mu daa di wàcc qasra bani xalafin maanaam ci njëndu banu xalaf yi maanaam fa xaddastu nee na ma daa di fa xaddasat bokk mu daa di nettali an na ne uxtaha mbokkam mu jigéen ma kaanat nekkoon na taxta rajulin ci ronu benn waay boo xam ne min ashaabi rasulillahi ci ndaw sahaaba ye yent yàlla bi la sallallahu alayhi wa sallam qad dëgg-dëgg xasa kooku day moom euh, xare na ma rasulullah an ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ashara ghazwa ghazwa maanaam fukki ghazwa ak ñaar maanaam fukki xare ak ñaar maanaam muy sayyidat Ummu Atiya radiyallahu anha comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon gisoon nañ xadis bi euh, jot maanaam euh, ci euh, bi ñuy tollee ci kitaabul hayd ci baabu shuhuudul hayd al aynayni ci buntu boobu Euh, lañ njëkkoon euh, gis xadis bi naka noonu tamit gisoon waaw gisaatoon nañ ko yeneen ñaar yanu euh, maanaam ci baabu wujubu salaati fi siyaa bi mooy ci kitaabu salaa gisaatoon nañ ko tamit maanaam nu kon moom mu ne kon moom dafa xare fukki yoon ak ñaar ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaanat te nekkoon na uxti sama mbokk moom bu jigéen boobu maa àndoon nag moom fii sitti xasawaatin ci juróom benni xare ya qaalat moom mu ne ko kun naa nekkoon nañ nu daawi doon nañ faj alkalma mooy euh, góom yi wa naqumu te daañ nañ taxaw alal marda ci feebar yi ah maanaam ñoom daan nañ ànd ak maanaam jigéen ñi jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan nañ ànd ci xare yi ci toolu xare yi waaye ñoom doonuñu woon dem pour xeex dañ doon dem pour faj maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy guur yi naka noonu doon leen taxaw loolu tamit day wone ne médecin bu jigéen mën naa faj mën na mën nay faj góor maanaam loolu amul problème maanaam comme ni nga xam te ne noonu la nekkee woon jamono yenn ci bi sallallahu alayhi li bon nag mooy ay wuñña awra yooyu di ci am waaye bu fekkente ne ngir faj kese la maanaam ci loo xamante ne doo leen wéet yéen kese maanaam muy ngay simee ku ci kanamam ak yu mel noonu loolu dara nekku ci waaye bu fekkente ne li ci fu problème bi mën a nekkee rek moom mooy euh, masalan par exemple gynécologie masalan comme man te loolu day nekk vice versa tamit maanaam médecin bu góor mën naa faj jigéen waaye loolu tamit ci sartu muy bañ a simmeeku ci kanamam ak tamit euh, muy bañ a di def comme ay xeeti gynécologie ak yu noonu ndax voilà euh, dégg nga mu nekkoon kon nag euh, kun na nekkoon nañ kon nu daaw yu doon faj alkalma góom yi nga gis ne loolu jarul wuññi awra maanaam ay góom la fii moom laa fii tànk bi fii laa gaañu yooyu jarul wuññi awra maanaam bu boobaa ñoom dañ ko daan jigéen ñi ñoo leen daan faj ba pare daal leen taxawu itam maanaam mooy di leen jox seen garab yi ñu war a jël di leen euh, jox li ñu war a dundee di leen toppatoo ak yu mel noonu loolu tamit aayul ah nee na fasaalat euh, euh, léeg-léeg yu mel nii mën nañ indi léeg-léeg yenn jafe-jafe yi fekk jaru jaru ko nee na fasaalat mu daal laaj uxti sama mbokk mu jigéen ba rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa qaal mu ne ko hal ndax ala ah danaaw ala dana tegu ci ihdaana kenn ci ñun ba suñ dara lu aay in bu fekkente ne lam yakun nekkul laxaa ñeel ko jil baabun maanaam benn jil baab maanaam mooy yére bu mag boo xam ne da koy sol mu jëmm ji allah taxruju ci mu bañ a génn maanaam ndax loolu su amul jil baab ndax loolu dana ko tere génn qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne li tul bi saha maanaam na ko solal saahibatuha mbokkam min jil baabiha ci jël baabam waltacha maanaam loolu li muy tekki moom mooy na ko aal na ko aal jël baab moom maanaam loolu lay tekki maanaam tegtalewul ne moom day sol yéreem ba pare keneen ki dugg ci biir yére bi maanaam lu muy tekki moom mooy na ko maanaam mbokkam ku amul yére bu jot maanaam na ko kenn ci mbokkam yi aal yére bu jot loolu lay tekki wal tashhad te mu fekkee wala boog mu nekk yére mu nekk mbalaat bu mag a mag boo xam xamante ne ñoom ñaar ñëpp mën nañ cee muuru voilà loolu euh, waaye maanaam bu jëkk bi moom mooy bi gën a dëgër maanaam wal tashhad te na seede alxayra yiw bi maanaam kon na jigéen ji tamit seede lu baax li lii xew mooy moom mooy ayit ayit jigéen ñëpp lañ jënd wa daaw ñu fekkee ñaan ji di fekke fekkee jàng yi ñu maanaam waaraate bi fekkee loolu wa daawatal mu'miniina ak ñaanu wéygëm ñi maanaam ñaanu jullit ñi tamit ñi nga xam ne moom la ñuy ñaan bu ayit jotee maanaam nañ ko fekkee te lool moom mooy sikar yi ñuy sikar ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ñoom nañ ko fekkee waaye nañ ko fekkee waaye duñ wax ca kaw comme ni nga xam ne noonu la ko ñëpp xamee fa lamma ba nga xamante ne qadimat qadimat maanaam ñëw na nag Ummu Atiyya radiyallahu anha comme moom lañ doon wax ne moom fekke woon na loolu biñ ko ko laajee radiyallahu anha sa'alnaha dañ ca laaj awwala boo qaalat mu ne sa'alnaha laaj nañ ko ko voilà sa'alnaha mooy dañ ko ko laaj ñoom bii sa'alnaha mooy ñun ñoo ko laaj fa qaalat moom mu ne wa kaanat nekkoon na laa tazkuru doonul tudd rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam illaa lul qaalat day wax bi abi jëndi naa ko sama baay moom loolu bu saa yu waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne bi de sallallahu alayhi wasallam jëndee naa ko sama baay nangam daa di wax loolu maanaam moom loolu la na fa qul naa ñu ne ko asami'ti ndax dégg nga rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu wax kaza wa kaza nangam ak nangam te moom mooy lan mooy lii li mu wax nii voilà moom mooy ne na na nañ génn fekkee li julli ñi def xaalaat mu ne naam waaw bi abi jëndee naa ko sama baay mu ne li taxruji yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nay génn al euh, jigéen ñi nga xamante ne zawaatul xuduri mm-hmm. euh, maanaam ñoom ñooy boroomu euh, ruq yi mm-hmm. maanaam ngir ne jigéen ñi dañ daan am ay tànt ci ruq bi maanaam kooku Euh, moom loolu la al-ghazra fi fi khidriha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan nabi sallallahu alayhi wasallam ashaddu haya'an min al-ghazra fi khidriha yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gënoon a bëri kersa moo gënoon a tar kersa que jigéen jooju nga xamante ne mooy xale bu ndaw la nga xam ne ci ruq bi lay nekk nga xamante ne sax bu nit ñi ñëwee ci kër gi maanaam moom duy bëgg di seen ñii day dem dugg ci ruq boobu ci ruq bi seen ruq kër néeg bi maanaam euh, ngir keer kersa. toog noonu rek sët bi def nii maanaam comme ni ko ni ko ñëpp xamee ci xale yu jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci ñaare ci ci dëkk àll beeg yooyu maanaam nga xam ne gu jotaguñoo gis maanaam maanaam dugguñu ci dëkk bi ci ci buñ nekkee mag maanaam dugguñu ci dëkk bi quoi voilà mais ñi nga xamante ne dugg nañ ci dëkk bi ñoom xamuñu loolu moom ñoom ñoom bi ñu nekk gone la luy la lool di denc ñoom maanaam euh, kon mu ne euh, nañ génn aw wala boog dafa de alawaate ko jigéen ñi maanaam mooy ñu jeeg yi ñu mag ñi wa zawaatul xuduur yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom ruq yi wal xuyyad ak jigéen ñi gis mbërëg tamit nañ génn fa tashhadna fa yashhadna na nañu fekkee alxayra yiw yi maanaam wa daawatal mu'minin muslimina ak ñaanu woy gëm ñi te lii tamit day tekk maanaam jullit ñi ñaanu jullit ñi maanaam lii tamit day tekk ni xew-xewu diine yi maanaam jigéen ñi mën nañ fay def dem maanaam ngir ne rek yiw yi la ñu war a fekke ak li nga xam ne moom mooy li jullit ñi di nekk di def waaye ak tamit lépp xamante ne dafay maanaam jotaayu xam yi la ak yu mel noonu waaye bu fekkente ne lépp dañ leen ciy gar yéen bokkoo leen toog leen nangam nangam ay eh, moom toog leen foofu rek bokkoo leen nangam yéen del nekk leen ci waañ bi rek bokkoo leen nangam jigéen lu muy def fii dem toogal lee rek loolu boobaa dañuy dañ leen di bàyyi ci ginnaaw te lépp lu góor nekk jigéen mën na kaa ne comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ah, bi mu naan ar rijalu shaqa'iqun nisa an nisa bok shaqa'iqur rijalu fil ahkam wa ghayriha góor jigéen ñi ñoom ak góor ñi ñoo bokk ndey ak baay ci àtte yi ak ci leneen lu dul lool maanaam mooy ñëpp ñi bokk ndey ak baay ñoo bokk lépp ñoo bokk ñoo bokk lépp parce que comme ñoo bokk ndey ak nu ñu leen discriminer maanaam bu ñu bëggee discriminer kenn comme ño maanaam ci liñ ko mën a teg lépp dootul doxati boo tegee ni bokkuñu askan ñoo bokk ndey ak baay boo boo tegee ni kii kat baayam xëy na baay la koy gën bokku ñoo bokk ndey ak baay bu fekkente ne ci yaay nga ko ndax ñii kat seen famille ñoom seen famille yaay nangam moog waajee bokk ndey ak maanaam ci loo ko mën a teg moog waajee bokk ndey ak maanaam yar bi ñu war a am tamit ñoo ko war a mën a bokk parce que ñoo bokk ndey ak baay maanaam lépp lu ñu war a am rek ñoo bokk ndey ak baay maanaam comme que mbir mi noonu la demee nag maanaam kon góor ñi jigéen ñi ñoo nuroo ñoo nuroo lépp ba mu def yi nga xamante ne sharia ber na ko leeral na ko sinon yeneen yi des yëpp góor ñeeg jigéen ñi ñoo tunuroo hatta maqaamaat wàllu yi amul benn maqaama wàllu yu bu góor mën a am lu dul jigéen mën na ko am ba mu def nekk yeneen ak taxawee xutbaaneetu Usmaan na am jigéen du munul nekk tamit imam ci julli wala mu nekk imam comme président président de la république wala yu mel noonu ngir ne yooyu dafay am mbir yu muy laaj yoo xamante ne jigéen du ko mën te lool du ko mën def parce que góor dafa am lu ñu ko jagleel jigéen am lu ñu ko jagleel loolu moom moo tax waaye sinon yu bokkut ak yu mel noonu góor ñi ak jigéen ñi ñoo nuroo ci lépp voilà ci ci lépp ñoo ci nuroo mu ne waaye nag wa yaatazaloon nag jigéen ñi mbërëg maam ñii gis mbërëg yi ñoom nañ beru julleekaay yi fokkul du ma ne ko alxaalitu jigéenu mbërëg maanaam lii moo tax nag mu indi xadis bi maanaam partie bi xadis bi gudd la mais partie bii rek moo tax mu indi ko mooy mu ne ko jigéen ji gis mbërëg kon dana fekkee ah maam ñun wuti nag ñun wolof yi wolof yi ñun pour jigéen ji gis mbërëg war ta sax laal si jaade bi ngay jullee wala warul la war léeg-léeg sax ñu wax naan waaye jigéen ji gis mbërëg moo togg nangam moo tax bu toggee togg gi nangam nangam waxu caaxaan yoo xamante ne kenn xamul ci mu tegu maanaam comme yoo xam ne léeg-léeg sax ñuy gis ñu nekk la ay histoire di dund di wax sax ne histoire yeneen bi saa wala ay maamam di tudd di limaale naan masalan togg gi jigéen di gis mbërëg moom moo ko togg ndax bu jigéen gis maanaam daal di ciy dugal ak sikk loolu amul maanaam loolu amul dégg nga nee na bi mu waxee noonu ma ne alxaaidu jigéen jigéen mbërëg day ñëw di fekkee nag te ba kii wala ko defe fa qaalat soxna si daan ne ko awalaysa xanaa du tashhadu moom jigéen jooju dana fekke arafa arafa wa tashhadu te dana fekke kaza nangam maanaam minal dana dem minal dana daw diggante Safa ak Marwa wa tashhadu te dana fekke kaza nangam maanaam yooyu nga xamante ne yooyu yëpp dana ko fekke ñoo gën a màgg ju fi ñu Tabaski julli Tabaski Korité saal bi ñuy jullee Tabaski Korité moo gën a màgg dem fi taxaw Arafat ak gën a màgg te jigéen ji gis nga rek da koy def maanaam jigéen ji gis nga rek day fekke minal day dem minal day dem Muzdalifa Ah, day sànni jamra ak yeneen ak yeneen te ñoo gën a màgg jullit fi ñuy jullee tabaski noonu maanaam loolu lay wax nii maanaam kon ah, tawaaf kaaba gi rek la dul def comme ni nga xamante ne noonu lañ ko eh, gisee xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro trois cent vingt-quatre trois cent cinquante neuf cent soixante-neuf cent soixante-quatorze neuf cent quatre-vingts neuf cent fii la ko mujjee indi maanaam kon fii moom mooy fii ñu mujjee gisaat xadis bi insha allahu taala imam muslim na ko xadis numéro huit cent quatre-vingt-dix ñetti yoon abu dawud na ko xadis numéro mille cent trente-six imam at-tirmidhi in ko xadis numéro cinq cent trente-neuf imam an-nasa'i na ko xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix ak mille cent cinquante-huit ak mille cent cinquante-neuf imam ibn majah na ko xadis numéro mille trois cent sept 93 2797 2799 ak 27309 comme ni gis na hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabul ihlaal min al-bathaa wa ghayrihaa lil-makkiyyi wa lil-haajji idhaa kharaja ilaa minan maanaam ah, fii nag ah, ginnaaw léegi gis nañu li nga xam ne moom moo aju ci wàllu safa ak marwa tam romb nañ ko maanaam gisoon nañu ihram bi gisoon nañu tawaaf bi gisoon gis nañ li aju ci wàllu safa ak léegi nag ñu ngi jàll ci beneen wàll maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy aju léegi nag war a dem ci Minan lool nag ci juróom-ñetteelu fan bi lañ koy def maanaam mu ñu tudde ko yow mu tarwiya maanaam foofu la ñuy dem insha allahu taala loolu daañ koo gis ci buntu bi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy mooy maanaam ñoom ñooy ñëw nii waaye fii bi la ñuy tàmbalee léegi nag di waxtaanee wàllu menam maanaam ak li nga xamante ne maanaam moom mooy bu ki nga xamante ne dafay aji wala muy maanaam ku ku aji euh, bu demee ba def umraam ba noppi maanaam kon dem na euh, yegg si na def na tawaaful qudum def na da julli na ci ginnaaw maqaam Ibrahima alayhi salaam naan na ci zamzam bi loolu tamit gisoon nañ ko mooy sa taayatul xaaj yeeg yooyu maanaam naan na ci zamzam bi après ginnaaw gi mu dem daw diggante ak Marwa su noppee bu dee dafay def xiraan wala ifraat mooy aj kese ifraat mooy aj kese bu amul umra wala xiraan mooy aj ak umra bu boobaa du suñeeku maanaam da waaye rek day nekk ci kaaba gi di jaamu yàlla di julli maanaam nekk makka yooyu noonu yeneen maanaam nekk daal di di sàmmonteeg mboolem li nga xam ne moom la kii aj di sàmmonteel ki nga xamante ne nag moom mooy maanaam ba bisu juróom-ñetteel bi mu doog a dem mi nag ki nga xamante ne moom mooy tawaaf tamit bu fekkente ne maanaam comme ñun maanaam fii li mu concerné moom mooy ñaareelu nit ki maanaam fi mu toll ñaareelu nit ki moom lañuy wax ni ndax kii ak kii ifraat kii ifraat moom fi muy eh, eh, maanaam eh, ihram armale moom ca la gisoon nañ ko fa muy armale kii def xiraan fa muy armale ngir aj ak umra gisoon nañ ko kii nag waaye foofu muy armale kuy def tamattu moom moo fay armale daal di ñëw maanaam daal mais bu boobaa buy armal foofa mooy ca Mawaqi bi kooku nu muy def day armal umra kese bu ñëwee ba daal di simmeeku bu ñëwee ba def umraam ba noppi daal di simmeeku nag bu simmeekoo xaar juróom-ñetteelu fan bi nag bu boobaa nan lay def maanaam foofa nag lay daal di armal lay waxe armal googu nag moom moo tax ñuy wax fii maanaam minal batha ci al batha batha tëg Makka la Makka yëpp moom moo tudd al batha moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ne sallallahu alayhi wa maanaam mooy fi nga xamante ne ndox moo fay daw ndax ndox moom mooy cosaanu dund mooy lépp voilà te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jëmmi boppam mooy ndox moom ndox mu sell moom nga xamante ne ci la lépp amee sallallahu alayhi wa ndox bi nga xamante ne moom mooy tooy dëkku maanaam Makka nga gis ne fi foo soo seetloo mënaat ko aji loolu bokk na ci liy yéeme mooy mooy dañuy wax montagne wala ñu wax ndox. place yu yëpp da gis ñu tudd almasilu wala boog alwaadi wala boog albatha maanaam yooyu yëpp nga gis maanaam ni nga xam te ne noonu la amee solo zam-zam fi mu tàkk fi mu génne soit dañuy wax benn doj wala ñu wax fi ndox mi jaar yooyu yëpp nag ay symbole yu màgg la waaw nga xamante ne kon euh, waaw nga xamante ne xam nga batha boo ko xoolee moom euh, vingt-deux la mooy xabib voilà moom xabib ñoo tolloo muy soppe yàlla bi sallallahu alayhi wasallam kon nag euh, ndax da ngay def ci batxa wa ghayriha ak keneen fu dul batxa maanaam mooy ndax ñuy génn ci biti waaw wala déet loolu lil makk yi ngir ñeent nga xamante ne moom moo jugee Makka maanaam ki dëkk Makka kooku moom foofu mu ne rek lay lay armaale maanaam moom euh, fi mu nekk rek fa lay armaale moom bu doy day toog rek moom kooku du def tamattu ah zalika liman lam yakun ahluhu haadirul masjidil haram kooku def tamattu walil haaji amma kii aj tamit isa xaraja bu génnee ilaa minan ba ca minan kooku tamit buy aj ba xaala lay lay aje maanaam wala boog mu yéene minan à partir de minan wala boog mu génn ba ci xaram bi daal di armaalaat daal di duggaat loolu lay wax nii maanaam loolu nag borom koo xam ne rahmatullah alayhi maanaam globalement jàpp nañ ne ki nga xamante ne maanaam miiqaat yi loolu gisoon nañ maanaam ki nga xamante ne euh, kii la nu tudd euh, miiqaat yi la moom fa mu aje lay aje lay lay lay armaale fa mu dëkk fa lay armaale ki nga xamante ne dafa dëkk Makka foofu lay armaale ki dëkk ci xaram bi foofu lay armaale ki dëkk ci biti fa lay xaram armaale ki nga xamante ne nag dafa ñëw euh, maanaam euh, euh, mu ne wasu illa laaj na ataa mu laaj na nga ataa muy ibn abi rabah rahimahullahu taala anil mujaawir ci ki nga xamante ne moom mooy ki dëkkaale yu lab bi boo xam ne day talbiyatul hajj ci aj maanaam mooy ki nga xam ne dafa dëkkaale al mujaawir mooy ki nga xamante ne makka moom dëkkul woon makka mais dafa wàcc ne fa kooku qaala mu ne wa kaana ibn Umar mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yulabbi daan na eh, talbiya yawma tarwiyati bisub ta bisub tarwiya maanaam yawmu tarwiyati ngir ne ñoom juróom-ñetteelu fan bi foofu dañ fa daan fa lañ daan eh, ca Minan fa lañ daan naanalee seen gëléem yi mooy irtawa mooy naandal seen gëléem yi moo tax ñu ko yawmu tarwiya am na yeneen wax yoo xam ne am na ci lu demee ne que eh, ne Seydina Jibril sallallahu la ah Seydina maanaam manaasikul xaj yi à part de foofu la ko wane woon Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam am na ñu ne am na ñu wax leneen ne borom xam-xam yi par exemple foofu lañu daan toog di jàngal nit ñi manaasikul xaj maanaam ci bis boobu moo tax ñu tuddee ko yowmu tarwiya maanaam ci juróom-ñetteelu fan boobu ci la ñuy toll nag daan ne ah gaa yi nag ak comme aj jot na tey moom mooy suba lañuy dem Arafat nii la ñuy def ak nii ak nii maanaam jàngal leen ko am na ñu wax ne tamit foofu la baat bi jógee. am nañu wax leneen wallahu aalam dégg nga mu ne kon nag euh, yu euh, mu ne kon euh, mu ne mu ne nag kooku moom danaan danaan daan danaan talbiya bisu bis boobu juróom-ñetteel fan bi isa salla su jullee az-zuhra tisbaar wastawaate mu yemoo ala rahilatihi ci kaw war waayam maanaam mooy ne dafay génn dafay jóge ci xaram bi ñëw te loolu fuqaha u Maliki rahmatullahi masalan ñoom loolu moom lañ jàpp ni mooy li mooy nga nga nga nga nga nga jugee foofu ñëw amaa ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, ñeneen ñi maanaam te ñoom ñooy fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp rek nag nit ki fa mu nekk rek maanaam ci jumaa ji moom moo gën maanaam jumaa yi kaaba gi wala jumaa ju nekk ci fi nga fi nga dëkkee maanaam fépp yaa yaa ngi biir xaram bi moom mooy lu gën wala bu dee Makka wala sa wetu kër. maanaam bu dee da nga dëkk Makka foofu moom moo gën ala kulli xaalis ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy par exemple Hanaabila rahmatullah ñoom biñu jàpp ne moom mooy li gën moom mooy nga dem ba ci mizab bi maanaam nga armale foofu ci ci ci kaaba gi mizab bi moom mooy gouttière bi ah bien gi boo déggee ci kaw ni am na benn genre kii bi bu tawee fi ndox mi wàccee noonu ba loolu mooy mizab bi maanaam nga dem tiim foofu nga daal di ar maanaam nga nga daal di commencer talbiya foofu nag doo doo nga dem mi waaye ala kulli xaal ñun ñëpp d'accord ci ne bu fekkente ne daf laa fekk Makka maanaam mooy Makka rek ngay armaale moo xam da dem ba ci taxaw ci wetu arab bi wala foo mën a nekk baax na wala bokk ci jumaa bi ñun ñëpp d'accord dañ ci loolu lan moo gën ci la ñuy wute mu ne nag euh, waqaala wax na euh, abdullah abdul abdul abdul malik maanaam moom an ata an jabir mu ne qadim naa ñëw nañ ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ahlal naa ñu daal di ah, maanaam mooy bi ñu defee seen tawaaf ba pare maanaam bi ñu defee seen umra ba noppi dañoo simmee mooy ñu def tabatoo xattaa mbéte yow mu tarwiya muy juróom-ñetteelu fan bi wajaal naa ñu daal di nekk nag maanaam ñu def ah, makkata makka ah, bi zahrin ci suñu diggi ginnaaw labbay naa ñuy talbiya bi xaj ci ak maanaam ñu won makka suñu ginnaaw dem aji ji maanaam daal di di commencer talbiya nag dem jëm fan jëm wa qaala Abu Zubayr moom moo an Jaabir ba tey radiyallahu anhu mu ne ahlal naa mooy nañ minal Batha ci Batha maanaam Makka wa qaala Ubayd ibn Jurayj moom wax na ibn Umar radiyallahu anhuma raaytu ko gis naa ne iza boo nekkee bi Makka te Makka ahalan naas nit ñi euh, armal iza ra'aw suñu gisee la weer wi maanaam nit ñi ñoom dañoo damaa seetlu ne Makka suñ fa nekkee nit ñi ñoom bu ñu gisee weer wi rek lañuy ñuy armal mooy bi weeru aj bi su dugg si rek la ñuy armal ngir ne dañuy armal ngir aj bi walam tuhil la yow walam tuhil yow xattaa yow ma tarwiyat bisub juróom-ñetteelu fan bi yow ci juróom-ñetteelu fan bi rek laa seetlu ne yow ci ngay armale faqaala mu ne lam arab musuma gis annabi yonent bi sallallahu alayhi yu hillu ah, ah yu hillu muy muy talbiya wala muy armal hatta mbéta tan sax mu daal ànd ak bihi ci moom rahilatu maanaam mu ñëwee bihi ci ak moom rahilatu ah ah maanaam faw mu yéegi ci waruwaayam pour mën a dem Mina moment boobu muy juróom-ñetteelu fan bi ci laat gis muy aj muy def mu mu talbiya maanaam mooy ki kii def xiraan tamit maanaam du simmeeku foofu tamit loolu beneen beneen la mooy kii def xiraan du simmeeku ba gañ mais nag maanaam day def day nekk di jaamu yàlla di kii mboolem li ñu koy teree li ñuy teree kuy aji moom dañ ko koy ko da ko da koy maanaam mboolem luy tere lu ñu tere kuy aji rek ne boo ko defee rek euh, sa sa aj day yàqu wala sa umra day yàqu bu dee kuy umra wala boog da ngaa war a rendi moom boobaa dañ ko koy tere non talbiya maanaam talbiya ngir ne armal na ba noppi ki nga xamante ne moom mooy kii def xiraan moom armal na ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme xiraan la defoon moom armal na ba noppi ki nga xamante ne moom mooy def tamattu kooku moom mooy armalaat ki nga xamante ne moom mooy def euh, ifraat kooku tamit moom comme que armaloon na te ba muy dugg ci kooku tamit du armalaat maanaam day talbiya na rek mais xam nga armal dañ koy wax di ci jublu maanaam lépp maanaam seen boobu yëpp loolu la dañ koy wax moo tax voilà maanaam mooy euh, talbiya beeg maanaam baat labbayka allahumma labbayka beeg euh, euh, sol yére beeg maanaam ak lépp ensemble boobu yëpp dañuy wax arbaa maanaam kon day gis ne buntu bi loolu la ciy leeral maanaam ay xadiis yoo xamante ne nag moo kii la ñu mu duñ duñ duñ musnad maanaam mu'allaq ay mu'allaqaat rek la ci indi ci buntu bi euh, rahimahullahu wallahu a'lam mu ne baabun ayna yusalli zuhra a tarwiya waaw kay léegi nag mu wax ne baabun buntu gi ni ayna ana fan yusalli lay jullee nag a zuhra tisbaar yawma tarwiya bisub tarwi bisub tarwiya bi mooy bisub juróom-ñetteel bi mooy fan mi nan mi nan la koy loolu lay leeral moo tax mu ne fan mu mu muy mu mu laaj ko mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab ilaa haddathani Abdullah ibn Muhammad te moom mooy Abu Ja'far al-Musnidi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Ishaq al-Azraq muy Ishaq ibn Yusuf ibn Mirdas al-Qurashi al-Makhzumi maanaam gën a siiw ci al-Azraq Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi nekk waasita yi génn àdduna cent dix-septième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana Sufyaan te moom mooy ibnu Sa'iid ibnu Masruuq ibnu Sawr as-Sawri an Abdul Aziz ibnu Rufay'in te mooy al-Asadi Abu Abdullah al-Makki thumma at-Taa'ifi thumma al-Kuufi rahimahullahu ta'ala Euh, dëkkoon Kuufa ci gannaaw ga euh, comme niñ ko gisee maanaam Makka ak gannaaw ga mu nekk Taif gannaaw ga mu dem dëkk ji Kuufa rahimahullahu taala waaye mu ngi gën a siiwee ci al-Makki ab neuf cent trentième année ginnaaw ga la bi sallallahu alayhi wa alihi wa na qaala nee na sa'altu laaj naa Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu nee na qultu ma ne ko axbirnii xabaare ma bi shay'in ci mbir moo nga xamante ne aqaltahu takk nga ko an nabi jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi na la tisbaar wal asr ak takusaan yawma tarwiya muy juróom-ñetteelu fan fan la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee maanaam kon moom mooy ah, dafa bëgg xam fan lañu fan lañ koy jullee xaala mu ne ko bi menan ca menan qultu ma ne ko fa ayna ana fan la salla alla jullee al asra ah, takusaan yawma nafri maanaam bis bi nga xamante ne moom mooy yawma nafri moom mooy bis bi ñuy delluwaat maanaam bis bi nga xamante ne ci la ñuy at ba pare ñaareelu fan bi maanaam bu ñu dellusee maanaam bu war a dellu Euh, Makka nga xam ne bu ñu fa delloo nga xam ne ñaar rek la euh, an nafarul wala ak nafarul an nafarul awwal ak ñaar yooyu la mooy juróom mooy ñetteelu fanu euh, bu ñu fanaan mi nan ñaareelu fan bi ak ñetteelu fan bi fan la jullee tàkkusaan xaala mu ne ko bil Abtah ci Abtah mooy Makka ah topp nag xaala mu ne ko ifal defal kama yafal kem ni muy def umara uka ci seen jiit maanaam mooy ne jamono moom. Ah bi mu ko koy laaj mooy Abdul Aziz ibn Rufay bi mu ko koy laaj rahimahullah daf fekk ne njiit yi doon jiite ak yeeg yooyu ñoom daanuñu def comme li yeneen bi daan def sallallahu alayhi wasallam mu koy expliquer nag ne ko bul fi indi benn polémique bul fi indi benn loo xam ne lay xeeti euh, lu lu indi ay fitna la maanaam euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la def waaye obligé woo def loolu ndax loolu daa bokk ci sunnay aj maanaam loolu ci sunnay aj la bokk maanaam mooy julli tisbaar bi ngay jullee foofu ak takusaan bi Euh, maanaam naka noonu euh, bu ñu wëlbatikoo julli gi ñuy jullee tàkkusaan Makka yooyu yëpp sunna la ci at euh, njiit yi nag fu ñu jullee rek maanaam nga xamante ne dañ ni fii la ñuy jullee waa parce que délégation yi maanaam tey bu ñu ne woon masalan tey ay deux millions de personnes trois millions wala cinq millions de personnes ñoom ñooy ci ñëpp bëgg jullee doo même place bi du léegi yow ñi la jiite fi ñu jullee rek bul indi benn polémique julleen foofu comme que yéen ay délégation ngeen di doon waaw délégation bi mag lañu doon ah. nekk ci àdduna waaw bu leen indi bu gaa yi bu ñu rek ngeen jullee leen foofu ngeen dem seen yoon voilà naa loolu tamit dafa bokk ci mooy dafa bokk ci li ñu jël mooy lan muy euh, euh, moom mooy prioritaire ci kaw bi am na solo waaye bu fekkente ne boo ko bëggee def li ngay indi ci problème maanaam ak ñi nga àndal ak ñëpp. loolu day rëy hmm. defal ne su fekkente ne nekkul loo xam te ne lu war wala boobu loo xam ne yàqul ak yàqul sa diine hmm. dégg nga xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko xadis numéro mille six cent cinquante quatre euh, maanaam mooy dina ko indiwaat maanaam mille six cent cinquante quatre te mooy xadis bi di mille sept cent soixante trois Muslim dina ko mille trois cent neuf imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1912 imam Tirmidhi indi na ko xadis numéro 964 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2997 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 11975 kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko ba mu des imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Ali moom mooy ibn Abdullah ibn Ja'far mooy Hayyatul Waadi ah, ibn al-Madini mu ne annahu sami'a Abaa Bakr ibn Ayyaash te mooy ibnu Salim Abubakar ibn Ayyaash Abubakar ibn Ayyaash ibn Salim al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu génération bi nekkoon waa Kufa génn àdduna euh, gane àdduna quatre-vingt-quatorzième année génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moom téeméeri at la dund euh, mu ne qaala haddasanaa Abdul Aziz te moom mooy ibnu Rufay' al-Asadi bokk ci ibnu Suhayb ibnu Rufay'a la al-Asadi maanaam moom mooy ci càll gi ñu wees woon léegi nga xam ne fee ci Sufyaan la ko jëlee fii ci Abdul Aziz ibn luy boo gisee différence bi nag mooy Abu Bakr ibn Ayyash moo gudd fan loolu moom moo tax différence bi am maanaam hadith euh, bee maanaam nga gis Abdullah al-Musnadi Ishaq al-Azraq Sufyaan ibn Uyayna Abdul Aziz ibn Rufay'a Anas ibn Maalik muy juróomi nit fii Ali ibn al-Madini Abu Bakr ibn Ayyash Abdul Aziz ibn Sayyid Anas ibn Malik mu tëb benn nit maanaam mooy moo maanaam mooy nekk isnaadul aali mu ne xaa jigéen nañ ci boobu taala mu ne wa haddathani Isma'il ibn Aban ah, te moom mooy al-Warraq al-Azdi rahimahullahu ta'ala Abu Ishaq dañ koy Abu Ibrahim al-Kufi tamit la waa Kufa la génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wasallam ne bokk ci juróom ñeenteelu génération bi ah, te Ali ibn al-Madini moom ci fukkeelu génération bi la bokk maanaam ci ñi ko solo naka noonu Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi tam ci fukkeelu génération bi la bokk kon fii imam Bukhari rahimahullah dafa solo ci koo xam ne moo gën a mag ci sëriñam yi ci ni mu solo ne ci hadith bi ci buntu bi mu ne qaala haddathana Abu Bakr nga gis ne muy ay Ayyash mu ne an Abdul Aziz mu ibn Rufay' mu ne wa qaala mu ne xarajtu génn naa ilaa Minan jëm ca Minan yawma tarwiya muy ci juróom-ñetteelu fan bi bis boobu fa laqil su ma tase ak Anas sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu zahiban Euh, muy dem ala ximaarin ci kaw mbaam la yéegoon fa qultu ma ni ko ay na ana fan la sallaalu julli an nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadal yawma bis bii bis bii az-zuhra takusaan tisbaar bokk tisbaar fan la ko yenente julli woon fii nii nii fa qaala mu ne ko unzur xool la rek xay su fa nga xam te ne yu salli moom lay julli umaraawuka say maam njiit yi fa sall léegi nga julli xoolal fi sa njiit yi di julli ñi nga àndal fi ñu julli nga julli foofu maanaam waaye kon loolu moo lay wax ne xadis bi dañ kaa tënk ngir euh, ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bi ñu dafa ne ko woon hmm? ñu nan la ko jullee ok euh, maanaam xadis boobu gisoon nañ ko léegi gisoon nañ taxriij bi gis ne waa sahabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des al imam euh, ibn Maaja rahimallahu jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin